lil fuqaraa'i wal masaakiini wal aamiliina alayhaa wal mu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabiilillaahi wa ibni sabiil fariidatan min allah wallaahu aliimun hakiim suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu fay leeral ana kan wala ñan lañuy jox zakat ana ñan wala ana kan lañuy jox zakat mu ne innama alfuqara innama alsadaqatu lilfuqara dëgg-dëgg ci ñiy képp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 mu teg ci lan wal muallafati qulubuhum wa kadhalika al muallafati qulubuhum gisoon nañ leen ñoo nekkoon quatrième position tey insha allahu taala ñu war a àggale fii la ñemoon ci aaya bi dañoo juumoon ne xaari miin moo ci tegu mais non alxaarimuun teguwuñ ci waaye arriqaab moo tax mu ne walcaamiliina alayha walmuallafati quluubuhum wa fi riqaab wa fi riqaab ak ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci mbuumu njaam ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbuumuk jaam wal gharimiin dóora ñëw ñi nga xam ne ñooy les endettés ñi nga xam ne qad lazimahum qad lazimathum duyun det yi ñoo leen topp qad rakibathum duyun det yi ñoo leen war ba submerger leen waaw ñu endetté wu yu garaaw mu ne wabni wa fi sabilillah ak ñi nga xamante ne ci yoonu yàlla lañu way xare ak la jëm ca lay yëwénal xare ak matériel bañ ci soxlaak yoo yële wabni sabil ak ki nga xamante ne mooy doomu yoon mooy koo xam ne musaafir la dafa nekk voyageur daldi tumuranke fa mu nekk même bu dee ne zumal la huwa min al aghniya fi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 noonu lañ ko jële ku mel ni ci al seydina al xasan ibn yasaar al basri ñoomin al xalifa umar ibn abdul ñoom seydina sa'id ibn jubayr ak ñoom al imaam naka noon al imaam raxmatullah ala ak ñeneen ñu ne ar-riqaab wala al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 ne bu leen ko joxewul kenn du leen ko delloo ñu daldi koy def ci loolu le te loolu euh, ci ngiiru xanaabila yi wax la ju fa dëgër waaye naka noon ci maalikee yi al ibn Habib ak ibn Abdil Hakami rahmatullah ala jamii nee nañu lii it mën naa ne waaw ndax euh, euh, libéré jàmm waaye yow waay kii ana ana bu dee ne imagine leen ñoom ñu ne euh, euh, parce que il sufi ñu def euh, faisons la comparaison bu dee ne yow jaam bi nga xam ne ay jullite ko moom mooy fi nga génn sànq façon deuxième façon jaam bi nga génn sànq ñooñu lañu mën a lañu mën a jël ci alalu zakat ji dem jënd leen ngir ngir libérer leen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 boo xam ne al imaamu Ahmad ibn Hanbal solo na ko ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu An-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' al imaam Abu Hurayra mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dana ñett thalaatatun haqqun ala Allahi awnuhu al-ghaazi fi sabiilillah wal mukaatib alladhi yuriidu al-adaa wan naakihu alladhi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 rayal nañu suñu mbokk am nañ possibilité wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana fala yusrif fil qatli innahu kaana mansuura ah ah léegi ñoom ñu ne oh, ce qu'on va faire man daal sawaay gis nga bés bu ree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 axaa suda innaka muta'un fi qawmik mu ñëwee indi mbooloo mu bari ñëw yeneen ci wàllu saa am ah yaa axaa suda ah yow nekk ku ñu topp nga see ñoñ de <laughs> waxoon nañ tamit ca yaa axaa tanoox ca waaja ga Qaysar yónni woon ca ghazwatu Tabuk ngir mu ñëw wax ak yeneen ci wàllu salaam yaa axaa tanoox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 wa sa'dayk thumma qaala ya Mu'aaz ibn Jabal Allah Allah ibn Jabal radiyallahu anhu nee na damaa masa war ci mbaam war ci mbaam mi moom mooy mu supporté ma ci benn mbaam war waay Allahu akbar <laughs> ni kii defoon Seydina Muawiya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 taxta dilli naaqati kafaaka sharafa <laughs> loolu day na yow fii mu ne yow yow rien nga ànd ak man nii rek ñuy dox nii ngay ne dox ci suuf ma war rek day yëkkati sa kon waaw ndax man buur la <laughs> hein doxal ci sama euh, ronu ombre géléem gi loolu doy na la teraanga <laughs>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 <laughs> nee na waay vraiment xam ne bon même man rëccu naa bon loolu waruma ko woon def quoi <laughs> voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam moom de da doon yéeg ci mbaam supporté ab saxaaba <laughs> waaw Seydina gisoon tamit te xare bañ doon dem ñu ne ku nekk day war benn distance ba fii ñoom Seydina Ali Seydina Abu Marzadin al-Ghanawi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 mu jekki wooma ne yaa Muaaz ibn Jabal gis nga woo boobu te lay attiré ak affection affinité bi am léegi euh, c'est mu ne ko yaa Qabisa yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Qabisa yow Qabisa inna al mas'alata la taxillu illa li ahadi thalaatha ne ko gis nga laaj mooy comme lii nga def ñëw di laaj ko lu dimbali di laaj ci ci alal yi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 yow bu dee ne yow man ngeen a nekk benn groupe wala benn nit boo xam ne moom il est solvable mooy mais sauf que li banque yi laajtee dafa ëpp loolu mais il est très connu il est il très respecté kooku man na ñëw ne ah man maa prendre en charge fexe dugg ak ñoom ci discussion que ne man maay fay. yaa ne waaw kon c'est bon léegi mu ne leen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 nga ne leen numéro compte ngii ku kii man nga ko virer ku soxla it tu peux appeler à wala war nga man nga ma contacter yooyu kooku mën naa def lool waaye nag hatta yusibu xaala yonent ma lay saar ba kera muy daj mbir mi mooy bu dee ne mat na c'est fini waaw amul droit xababal gaa yi joxe ba mat cinq millions dafay yem dafay yem <coughs> dafay yem danaan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 an-Naysaburi rahmatullah alayhim an Qabisa ibn Mugharak mu ne ko yonent mu ne yonent ma moo ko ne woon ne ko innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha laaj kenn amul droit di laaj alalu nit ñi di ci ku mel nii lu dul ci ñett yi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 alalam yépp mu ne kooku fa xalat lahul masala kii nag waaye ji nga xam ne seen entreprise dafa def fay tamit ci ma ci la ah, ah. ab salarié la bu nekk ci entreprise sàngam ñu jekki entreprise bi wadd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 mais kooku it ci la kooku asaabatu jaayi xadi kooku alalam dem na di fekk mu defoon économie mi foofu entreprise ba wadd kon wa rajulun surtout nag rawatina catastrophe naturel yi waaw ñëw yàq sa alal yàpp tël wa rajulun asaabatu jaayi xad deuxième ki am droit laaj ijtaan ma lawu ba lawul masala kooku nag dina dagan ci moom mu laaj waaw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 walmasakini walamilina alayha walmuallafati qulubuhum wa fi riqab walgaarimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatan min allah wallahu alimun hakim kon loolu ñu ngi ci kon jeexal nañ ko tey kañ riqab ak gaarimin deux bii di ñëw ñu gisaat je inshaa allahu taala